farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaabu saani fi radaa'il fi faslun fi tafsiili ba'di dawaa'i wa ba'di radaa'il. waxtalafu fi qasdihi dunya idaa lam yanwi xayran ma'ahaa amma idaa lam taku fiihi haadihi fa innahu yud'aa bi ikhlaasin fa atqin sha'nahu kon nag sëriñ bi radiyallahu anhu ba léegi kon mu ngi wax ci beneen caay-caayu biir bu garaaw feebar bu garaaw muy ginnaaw kibru rëy rëylu ginnaaw aaw kaaw aaw sa bopp aaw say jëf naw sa bopp góob ginnaaw déggtal ginnaaw mu ngi woon nag ci riyaa ci ngistal mu ne kon waxoon na la dëgg-dëgg ngistal ak loolu waxoon nañ la xadiis yonent bi alayhi salaam a wax waxtalafu boroom xam-xam yi nag wuute nañ fii qasdihi dunya bu dee ne nit ki cam si day jublu àddina ci loo xam ne idaa lam yan wi xayran bu dee ne moom li muy def yéenewu ci yiw maaha ànd ak moom waaw mooy jëf yoo xamante ne ni du jëfu jaamu yàlla du jëf yoo xam ne du jëfu jaamu yàlla pur pur waaw léegi waa ji di ko def ngir ut ci àddina hein te yéene ci yiw waaw gis nga différence parce que bu dee jëfu jaamu yàlla moom jaamu yàlla mooy yàllaa la ko digal danga koo war a def wamaa umiru yàgg nañ ko fee répété waat sut leen ñoom mbindeef yi illaa li ya'budu llaha lu dul ñu jaamu yàlla muxlisiina sellalal ko lahu diin tëriin wi mu leen teg lim leen sóob yoon wi nii comme ñoom julleek ñoom woor loolu borom bi bëggul nga bokkaale kenn benn di ci ut leneen lu dut wajhal karim léegi nag mu des waa bu dee day jëf beneen mbir boo xam ne du ak jaamu yàlla waaye da koy def ngir ut ci duniyaa àddina te yéene wu ci li nga xamante ne nii mooy yiw waaw léegi boroom xam-xam yi wuti ci loolu la mais est day dugg ci gis tël parce que àddina la ciy ut di ko wane ngir am ci àddina jëf joo jële wala boog loolu dara newu ci est ce que am na lu ci ne wala déet boroom xam-xam yi wuti ci waaw waaw comme waa joo xam ne euh, day defaru kër xam nga defaru kër kenn du ne jaamu yàlla la joo xam ne yàllaa la ne jaamu ma yàlla te bu ko nëbb nëbbal ma ko ngir man léegi ngir nit ñi tamit gis ne moom am na dëkkuwaay bu baax te yéen a wuti loolu nekk jaamu yàlla est-ce problème mu ngi ci walla déet dañ naan la loolu daa am teqantal li gën a dëgër quoi laa lay wax insha allah mooy ne à condition mu bañ koo def ngir toj xolu ñu ñàkk ñi ak di puukarewu ndax inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur borom bi tabaaraka wa taala moo ne moom soppul te bëggul képp koo xam ne day rëy rëylu ba pare di puukarewu kon mu bañ koo def nekk di puukarewu bu dee ne day tabax kër yi ngir di puukarewu ah li yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax bi ko Seydina Jibril alayhi salaatu salaam doon laaj ci xadiisu Seydina Jibril boobu de alayhi salaatu salaam bi mu koy laaj ay ay ci àddi al kii yawmal qiyaama bi koy laaj mal islam mal iman man ihsan lan mooy l'islam lan mooy euh, ak wombatu lan mooy ngëm yàlla lan mooy ak rafetal man tontu ko ci mu naan ko mata saa mu ne ko ki ñu koy laaj ki koy laaj jilu koo xam ki mu koy laaj waaw ki ñu koy laaj jilu koo xam ki koy laaj mu ne ko léegi wax ma màndarga ya ba muy wax naan boo gisee gaa yi ah, nga xamante ne sàmm yi nga xamante ne nii amul woon dara daanaka ñuy njëkkante léegi yata toobalu na fil bu fil buniyaan ñuy ñuy puukaroontewu ku nekk di jaay ne kii teg na état yi naa teg yi dóor na burju bi tuur sàngam dinaa ko dóor waaw loolu ci màndargaay jege alaaxira la loolu noonu bu dee puukarewu la baaxut boobaa du baax waaye bu ko defee rek ngir nit ñi mu am benn gaa yi xaw koo respecté parce dëkk bi fii buñ la gisee nga am yenn màkkaan yu xaw a doyadi yi gaa yi duñu la respecté mu koy def ngir loolu le te lool mbir àddina kese la waaw budul daal toj xolu jaam yi waaye ak puukarewu waaye ngir parce que hifzul irdi sàmm euh, deram ba tax gars yi du ñu ko yàkkal wala di ko wax loo xam ne mën naa affecté ak gëm yàllaam loolu dara newu ci voilà kanta bu dee ngir puukarewu ak yooyu loolu moom day xaraam insha allahu taala wallahu taala a'lam mu ne nag amma ida waaw xam nga baytu bi moo jeexu la waxtalafu fi qasdi dunya ida lam yanwi xayran maaha foofu la liñ doon wax yem waaye baytu bi jeexagul mu ne amma ida lam taku fihi hadihi fa innahu yudaa bi ixlaasin fa atqin shanahu mu ne amma ida ndaal bu deene lam taku fii mooy àddina nekkul ca la nga xam ne moom lay ut ca la mu jublu fa innahu waajoo jële yudaa dees na ko woowe bi ixlaasin boroomu kuy sellal fa atqin rafetalal fa atqin sellalal sha'nahu mbiram mooy looy def hein na koy def sédd ci sa boroom tabaaraka wa taala bu dee ne du jaamu yàlla mahba moom laa la waxoon téere bii day woo nit ñi ilal ihsaan day defar ki nam ma dem ci boroomam cam si ñu nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy les modèles ñooy ñi nga xam ne ñooy royukaay yi ci seeni maas ñooñ lay defar moo tax lii bi mu la waxee lii nag mooy loolu moo tax wuute bi am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ci li kaa bi ñu la doon wax sànq mu nekk daal bu dee ne lam taku fii mooy àddina newul ci loolu le ci jubloom la mu du def tabax këram ay àdduna yoo taxul waaw moom da koy def mu ne haadihi fiihi haadihi bu ci àddina newul ci loolee fa innahu dëgg-dëgg loolu jëfam jooj yu doa ah, moom la ñuy woo bi ixlaasin këni lii kat lu ñu sellal lañu fa atqin sha'nahu kon sellalal te rafetalal taaralal sha'nahu mbiram mooy bu dee dama koy def naa ut fu ma dëkk ngir man faa jaamoo sama borom kooku day mujj nekk koo xam ne loolu sellal la ngir sa borom loolu boo tabaxoon tuur yi gën rafet ci kaw àddina yow loolu du dara ak ak jaamu yàlla la waaw moom laa la doon wax Seydina Mu'adh radiyallahu anhu li mu wax ah inni ahtasibu nawmati bu ahtasibu qawmati la mu waxoon Seydina Abu Musa al-Ash'ari yu keroog bi nekkee Yaman waxoon nañ ko fan yee bu ko defee ma jàppe sama nelaw yi def ko uniquement li wajhihil karim ngir borom bi tabaaraka wa ngir mën a noppale ko bu ma jógee ngir koo mën a jaamuwaat looloo tax samay nelaw ni may yaakaare bu may taxaw di jullil sama borom di ko naafilaal ci guddi gi fekk ñépp di nelaw wala lu ëpp di nelaw ni may yaakaare di ko def uniquement ngir yàlla noon laay amee yaakaar sama nelaw yi ma koy def ngir yàlla kooku amatul ku mel noonu wax nañ la amatul luñ naan aada ak ibaada amatul ci moom frontière liñ naan lii aada la lii ibaada la lii mooy mbiri aada lii moom mooy mbiru jaamu yàlla gi amul ci moom frontière lépp la def bo kii li nga xamante ne mooy frontière bu tëddee di nelaw di xaran ay ay ay tiyaaba am ay xotti maqaama ci xaran yi muy xaran ca boroomam buy dox fu mu jëm lépp bu nee tekk sax ay maqaama lay yéeg waaw loolu nag ki nga xam ne nag moom moo moo mooy murid bi dëgg ki nam ma dem ci boroomam dëgg dëgg taalibe bi ki nga xam ne mooy cam si bëgg a dem ci boroomam kooku nag fii lañ koy woo waaw mooy lépp rek na ko delloo ci boroomam na def lépp na ci boroom bi jiitu même yiñ naan aadala sax na ci boroom bi jiitu waaw yiñ naan yii dafa dagan képp na ci boroom bi jiitu añ na ci boroom bi jiitu dama koy def am di sant yàlla ci xéewal yi ma xéewale waaye di ko def ngir mën a gën a man a taxaw nekk ci yi nga xam ne moo tax mu indi ma fii ci kaw suuf kooku lépp lu mu def usine ba muy liggéeyee mu yéene lool am lu muy suturlaawu ba mën a jaamu boroomam mën a dimbali jaam yi bu amee fii li muy am kooku bu fa woon mu ngi ci machine yi mu ngi fépp dem na pause dem naa ni kafe dam dam bëgg naa dem ci euh, toilette yi yooyu yëpp bu mu ci dem jaamu yàlla lañ ko ciy bindal sonn na ba pause bay xaw a nelaw tuuti lépp tiyaaba lay doon waaw kon nag mu ngi kookee nag bu defee lool fa innahu yudaa bu ci génnee biir àddina waaw jublu ci boroomam loolee la ñuy woowee que ni kii mooy ki nga xam ne moo sellal léegi waaye mu ne wa man yakun lil xalqi daltifaati fi sa'yihi fa biriyaa in aati mu ne wa man yakun kanta joo xam ne moom képp koo xam ne dafa nekk lil xalqi daltifaati lépp lu muy jëf mu ngi ciy geestu mbindeef yi est ce que neex na leen est ce lii bu ma ko defee gaay dinañ kontaan est ce que bu ma defee lii jaamu yàlla ji ci bu ma defee lii ndax gaay duñu mer dëkk noonu fii saa yii ca jëf ja ko borom bi jëfloo sellal war ko koo sellal kooku moom na leer ne fa biir yaayin kooku am gistal aati moom la indi moom la fi indi waaw mu ne naam walaw wa illaa nee ma askay nee ma waaw waaw lii ma wax nii la demee man Bamba radiyallahu anhu walaw xalaa même bu dee dafa wéet ci néegam sax moom kese waaye mu ngi seet jaamu yàlla ji muy def nii ndax gars yi nañ ci kontaan bu ñu ko yëgee ak yooyu même néegam la ne mais mu ngi gis wa illaa bu dul lii nag bu dee ne moom yoonu nit ñi new ci moom moom bu boroomam gërëmee jeex na léegi ku gërëm tant pis ku waaye moo xam ku gërëmul it affaire la koo kay mu ne bu dee nag loolu nag wa illaa bu dul lii rek mooy moom bu dee ne nekku fi di gestu nit ñi ci li muy def yàlla boroomam kese la jublu kooku moom fayu at dinañ ko natt dinañ ko compter min muxlisil ibaadi waa jiy jëf joojale ci ñi nga xam ne ñooy aji sellal jaam jaam yi nga xam ne ñooy aji sellal yi dinañ ko ci boole haythuma qasad fu mu mën a jublu kon nag ñu yem noonu bii di ñëw ñu uggale ko ndax wax ji jee daana la gul wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa